hé yow lii ngay def du nii parce que suñu borom nee gis nga ñuy def bàkkaar ñépp toog di noppi naan nañu maandu seen façon wax yooyu bu mbugal mi ñëwee yéen ñépp naroon wax ñanu maandu sax lay tàmbalee bala moo fëgg li ñu bala moo dal borom naankatu sàngara bu de mut minu xamre bi waaye ji nga xamante ne tasaare sàngara ci kaw suuf newaare kaw sàngara ci dëkk bi wala ci réew mi ñépp noppi waaye ji nga xamante ni yàq ci kaw suuf la fi newee ci dëkk bi ñépp noppi kenn du wax gaay sax dem ba jàpp ne mbir mi xanaa kay taalibe yi nga xam ne seen xel yi wala ñi nga xam ne ñoom def ñoo Euh, muus noonu wala yeewu noonu sax ñu jàpp ne ah kon de mbir mi ci diine ji la war a bokk lu tax ñoom Serigne diw daanaka ñoom ñépp daal dañ koy accueillir ak yooyu kenn du wax kenn noppi ba mbir yi dal koo wax ku nar a wax ñu naan maandul nit day maandu ma ne maandu mooy nga ne ko lii ngay def du nii ñi maanduwul mooy ñi nga xam ne ñoo ko ciy jàppale ne nit ñooñu suñu borom nee na bu ma leen mbugal ñoom laay njëkkee gaa yooyu laay njëkk dóor mbugal mi daala seet keneen ku may jiy teg kon nag loolu mooy waxi caaxaan yooyu ñun war nañu koo bàyyi surtout ñun les wolof ñun les sénégalais loolu wax caaxaan la kon nag gaa yi mooy <clears throat> suñu borom kon nee na kon yéen a gën ci xeet yi nga xam ne mooy yi fi jaar mais nag so ta muroona foog ngeen di def lii ngeen digle bil ma'ruf ci li nga xam ne mooy njekk di digle li nga xam ne mooy dëgg ngeen ta'muruna bil ma'ruf wa ci lu ñaaw bu ngeen gisee ñoo xam ne li ñuy def du noonu ngeen ne du nii ngeen gisee yu baax ngeen koy digle wu ne loolu la wa tu'minuna billah ngeen daal di gëm buur yàlla xoolal al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari comme ni nga xam ne noonu lañ ko faral di waxe ni nga xam ne moom la amee solo suñu boroom subhanahu wa taala sikk newul ne moom li mu def mooy ngëm yàlla moo jiitu amru bil ma'ruf moo jiitu nahyi anil munkar mooy ne bala ngaa digle lu baax di tere lu bon il faut ngëm yàlla gi nga xam ne la foi gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di sax sa xol ba pare pour nga man di digle sa digle gu baax googu tey tere lu bon man la jariñ te man a jariñ ñi lay dégg ñi nga xam ne ñoom ngay waxal waaye fii ngir wan la ni mu amee solo mu daal di leen di jiital ci kaw iman mu ne ta'muruna bil ma'ruf ma'ruf ngir wane ne loolu vraiment dafa nekk pilier ci l'islam da bu ci amatul bu yaboo ngeen dem toogi mooy ne seen nag bu leen fi toogati naan yéen a gën ñeew ak yéen a gën xeet sàngam de non non non loolu ay prétention la rek ak ay idéen ay woote woo kese fii des waaye xam ngeen ne mos la taxoon ñuy wax ne leen xayru maanatu fi mu ne gis ngeen ñoom ni watu mi nuuna ngeen gëm billaahi ci borom bi subhaanahu wa ta'ala kon gis nga jullit ñi mu wax ne noonu la ñu mel mooy xayru umma ñoom dañuy digle lu baax tey tere lu bon waaye naafiq c'est le contraire parce que naafiq mooy copie mooy mooy mooy contraire wu li nga xam ne mooy opposé wu jullit mooy opposé wu way ngëm yàlla mooy yow boo bëggee xamum naafiq lenn kese la mooy boo bëggee xam jikkoy naafiq lenn la demal ci alquran demal ci sunnatu rasulillah alayhi salaatu wassalaam lépp loo xam ne daal jikko la bu ñu naan jullit nii la mel jëlal contraire ba rek mooy ne kookooy mooy naafiq noonu lay mel buñ la nee jullit day gëm yàlla mooy naafiq day weddi yàlla jullit day dëggal bu yorom bi borom bi subhaanahu wa taala naafiq du dëggal mukk mooy noonu la daal moom moom mooy contraire yi moom mooy opposé wulee munaakis la mooy kii la muta mu mu la mooy bii day dàq bi ñu des kon nag su mooy nag naa mooy jaayu fanatique yooyu naan la naafiqi almunaafiquuna naan lii wan ne xabdu baaxul mooy almunaafiq suñu boroom dane ca suuratu tawba déglu leen almunaafiquuna naafiqi walmunaafiquuna naafiq yu góor yi walmunaafiqaatu ak naafiq yu jigéen yi ba'duhum leen li ci ñoom min ba'din ci ñoom lañ bokk mooy ñooyem rek ya'muruuna bil munkar ñoom dañuy digle lu bon wa yanhawna 'anil mooy yu bon yi ñuy digle bala ñoo ñëw ci loolu mooy gis nga ne liñ lay wax sawaay dañuy ñëw di digal gaay naan la mais sawaay gis nga temps yi gis naa benn commerce bu baax bu génn te lépp di riba mais gis nga temps yi Beaujolais bi moo xew affaire yi non woo sawaay profiteel gars yi gis nga il la rafal sawaay dooy mbir yi niñ ko bëggee yow fexeel investiral ci loolu mooy xam nañ ne te ki la koy wax moo la gën a xam ne charia dafa xaramal sàngara waaye mu ne comme que daal temps yi daal fi la été baa ngi ñëw wala côté hiver bi la c'est le temps de kii waaye rosée bi agsi na gars yi nañ leen ci liggéey nañ leen ci liggéey bu mais bu jaree sax ñu ne la waay sa waay nañ leen ci dem <clears throat> di la wax gaay di leen digal naa leen ay ca leen lu ngeen di xaar mais sa waay am na concert yu am yoo xamante ne nii c'est les c'est le moment des festivals on est euh, euh, xaw ma 9 juin et juillet affaire yi baax na sa waay gis nga c'est la période des festivals gars yi li jënti leen loolu loolu dërëm baa nga fay nelaw de daam leen ngeen yee ko waay um leen wa wutal leen ma ci dërëm bi waaye yow texe leen texe leen tekki leen waaye soyez des riches essayez bu leen nekk pauvre comme ces faux musulmans là nga xam ne lu ñu wax rek ñoom comprendre lu ñu diine ji diine ji waxu leen loolu jamono yooyu ñuy wax ay sàngara dafa xaraam loolu façon sàngara yooyu yi bokkuñu fu fan la alxuraan waxe champagne fan la alxuraan waxe rosé yooyu bokku ci quoi ñoom dañoo tardé quoi ils ne comprennent pas non yooyu dañ lay wax di digal nit ñi lu bon naan leen def leen bu nit di ñëwee naan leen bon man de lii laa bëggoon a def mu leer leen ak caay-caay la mais nag gis nañ ci seen intérêt bopp ñu ne la baax na si si si tu peux prendre ce ce ce prêt la ce prêt immobilier là c'est bon si faut pas que ça te il faut pas que moo ñuy digal gaa yi noonu wa yanhawna 'anil munkari la <coughs> wa yanhawna 'anil ma'ruf di tere lu baax waa ju nar a muuru ñu ne la é biri kiiwu eh, naar eh, kii aaday naar la jigéen ju nar a muuru ñu ne ko ji eh, déet déet déet muur ay fan faut pas être yow comprendre désert bee taxoon suuf su bari si doon naaw ak mooy yooyoo taxoon ñu leen di muur yow nan ngay nekk fii town bii nga xamante ne fii bi Dakar fii nii ci Dakar fii ngay nekk Lyon ay fii nii nekk Diourbel fii nii waayow Thiès gii nga xam ne sawaay fii dafay am désert way soit si dox doxalal fii nga naan ma lan ma jiin seere yi yooyu dara newu ci gaa yi dañuy tàngal rek buur ñoom ñoo soxor mais buur yàlla soxorul ñoom ñoo compliqué waaye buur yàlla compliqué wul buur yàlla fees dell ak yërmande gaa yi bëgg ñoo tànc nii bëgg ñoo xañ waaye aafiya waaye gaa yi dañuy bañ ñu noyyi waay waaye gaa yi may leen ñu notre infia jàll leen ne waxu ngeen fi lenn diine ji waxu leen loolu mooy di tere gaa yi lu baax ah. ku nar a def lu baax rek <clears throat> na la boo naree dem jàkka sax ñu nela la yow sa dem jàkka yu bari yi pour pourtant mën ngaa julli sa kër ah parce que xam nga manuñ la ñëw rek ne la bul julli loolu moom xam nañ ko dañuy fexe yu baax yi ngay def ñu ciy wàññi par ndànk di la defal le moyen bon le moyen bon le moyen bon ba ñëw nag nela la balli bon sax bon watul mooy gars yi la ay galgal la rek loo nar a def ci lu baax boo naree dem màkka mu ne la hé yow foo jëm màkka nii moo yow sa aj gi nga nar a dem te nga xam ne sa mbokk da sàngam dafa ñàkk doo ko jox alal ji mais loolu bu doon loolu la kenn du dem Makka loolu nag la lam daa bari mooy gaay di nettali nettali foo nettali yi ngay dégg ñu naan la diw Seydina Abdallah ibnul Mubaarak <laughs> al-Marwazi radiyallahu ta'ala anhu mi doon wax sànq <laughs> dafa doon dem Makka dafa naroon ak benn jamono taloor loolu mooy deux cent nga dégg ñu la ko ne la beneen nettalil la feneen ne la waam dafa waroon dafa bëggoon a dem Makka ba muy waaja dem Makka moom sayyidina Abdallah ibn al-Mubarak al-muhaddith ash-shahir al imaam Sufyaan ibn oh, Sufyaan as-Sawri nee na man de bu ma mënoon a am sama dund bi yépp bu ma ci mënoon a am mu nekk trois jours ci dundu Seydina Abdallah ibn al-Mubarak konoon te kon man Sufyaan ma jël de allahu akbar boo xamee man wa Sufyaan ibn Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri rahmatullahi alayhi wa an abiihi baayam ngandum muhaddis la woon naa ah, il faut pas l'oublier Seydina Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom loolu la wax ci kële mooy kon nga xam ne Seydina Abdallah ibn al-Mubarak du boobu du du du laa ilaha illa allah léegi nag ñu naan la moom non gaa yi yada'una saxiixa ah wa yadhabuna ila saqim dañ fi bàyyi lu wér daal di jéng jëm wa yamiluuna ila saqim jëm ci nga xam ne wéru nettali yi nga xamante ne nga xam ne loolu al imaam ibn kathir moom koy tudd ci al bidaaya wan nihaaya moom dare nee nañu mooy loolu rek day wane ne lii nii demewul lii nii dëgërul mais comme que ñun xamuñ ci loolu xamuñu euh, expression boroom xam-xam yi que la waxee lii di dañ lay wan lii nii wérul ak yooyu ñun xamuñu ci dara ñu daal di ñëw maaxàllaa koo xam ne ràññeewul boo demee foo xamante ne nii fala addurar nekk fala or yaag wurusu ngalam yene waaye mu bokk ak ban bu bari boo xam ne yow xàmmee woo ban ak or nga ñëw tibb ban bu fees dal duy ko sa caaya yeek sa poche yeeg ko ñëw naan gars yi hé hé moi j'ai rempli mes poches avec de l'or ça c'est de l'or gars xool muy ban bu tooy xepp dinañ xam ne yow mii ndeke muusoo de lool nag moo dal gars yu bari mooy gars yi dañuy ñëw topp ci téere yi nga xamante ne nii mooy la ca ëpp lu baax la mooy ne lu mais am na yoo xam dañ koy nettali mais dañuy lay wan ne lii nii dëgërul mais nag comme que yow xamoo ci dara ràññee woo lu wér lu wérul lépp ngay buub rek jël rek ñëw toog nag di ko xutbaa di ko gàmmoo di ko conférence gaa yi yéemu ba tax yenn yoo xam ne farata la du ñu ko def parce que nee nañu diw moo xiifoon waa ñu naan sayyidina Abdallah ibn al-Mubarak radiyallahu anhu ardaah da doon dem dafa waroona aji Makka daal di ji daal di daal di daal di xaw ma jënd billet niñ ko te yooyu sax mooy di ko waaye jëndul billet loolu billet mooy nañuy wax loo xam ne jamono yooyu moo gën a yellu ko waa na yenn yi moom moo bëgg rek ko moo man nga wax ne équivalent waaw mu jënd loo xam ne lu mel ni waaw mu dajale ci alal loo xam ne lu muy demee comme bu doon tey dañ naan billet yooyu waaw loolu sax dinañ ko dégg ak provision voilà mais ay nekk fi naan mu jënd billet façon wax yooyu mooy yan façon wax ibnul mubaarak bi nga xam ne ci la war a dem Makka radiyallahu anhu di aji mu daldi romb koo xamante ne ci sën bi la nekk mu sonn lool mu daldi ñàkk mu di jël alal jéeb di koy jox daal di ko finalement demul Makka mu daal di koy jox mbir mi demul aji jamono aj moomu moom sa Abdallah rahmatullahi alayhi léegi nag bi nga xam ne noonu la demee suñu boroom subhanahu wa ta'ala nit ñi nga xam ne ñoo waroon a ànd ak moom moom sa Abdallah ibn al-Mubarak radiyallahu anhu ca waa Marw ñu daal di koy ñoom nag bi ñu demee ca Makka ñu ñu gis ko naan ko aaw di ko ndokkeel di ko laaj sax yenn di ko laaj yenn masala yi ci wàllu aj bu ñu amee problème ci kii ñu daal di dem sax di ko laaj naan ko man de damaa def lii ci aj gi est-ce que loolu dëgër na lan laa koy réparer wala defaguma lii ana kañ laa ko war a def mu leen di tontu léegi nag bi nga xamante ne ci la te moom kat génnul dëkkam kat bi nga xam ne nag ci la nit ñi daal di ñibbisi léegi nag gaa yi nettali ko <coughs> ne ko ah yow de moom jërëjëf waay suñu imaam yow de moom yaa ñu xettali woon fële ca Arafat wala fële ca Mina wala fële ca al-Mash'arul lu ne ñu wax ko moom mu yéemu naan ah lii de doy nawaar man génnuma fii ñoom naka lañ la mën a gise ba naan ma laaj nañ la leen dimbali nee na ba mu tëddee guddi ñu boroom so yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy gis ne ko nag ah kontaan ci moom ne nag ne suñu boroom moo soppi benn malaaka mu jëloon sa forme daal di lay defal loolu moo tax moom utal la form koo xamante ne malaaka moo xam ne moom sa forme la yor daal di lay ajal yow nag aju ñoo ñépp atu at moomu at mii nangu nañ aju ñépp ndax li nga xam ne moom nga defal way ñàkk ñoo ñële léegi nag gaa tiire ci ab conclusion ne ko nag ne nag léegi loolu moo tax nit balaa buy aji bu waree jënd defar de war a aji gis koo xam ne dafa ñàkk mu war koo dimbali man na koo jox alal ji toog ma ne bu doon lool la kenn duma sa aji ndax suuf si suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moo dem ne tout le temps dina may pauvre te nag nit moom toog ne man xamatuma pauvre man loolu góob ma ne mën naa nekk loolu moom ah bon see bañ rek li tax ma wax loolu rek mooy pour wax la ne nguurug yàlla gii bu fi naan dara amu fi waaye daal dama ne loolu man gëw ma ne mën naa nekk nit toog ba jàpp ne fii nii pauvreté amul en ñun yi ñu xam man de bu doon ne la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax te nit ñi daan te boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim comme niñ ko gisawoon ci tarjama sayyidina Adi ibn Abi ibn Haatim radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waa bu doon jamono jooju muy ñu naan say loolu si jamono sayyidina Abdallah Abdul uh, Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu wa arda al-umawi ci la xewoon muy xaamisul xulafaa ar-raashidun li yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon ne yow Adi wala in taalat bika hayaa ne ko bu saw fan guddee de di nga gis jigéen mooy dina joxe alal nit dina ñëw tibb or xaalisu xaal <coughs> tenqam or ak xaalis di ko joxe du am ku mu ko jox ndax ñépp ñooy woomal boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne loolu de xawoon na say jamonoy sayyidina Abdallah Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu wa an Umar maamam ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon nag loolu man loolu moom manoon naa koo gëm bu doon ne sax jamono jooju la ak ku ma nit ne gis na ko xiiwul mooy loolu am na ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu am na jamono jooju waaye nag problème bi mooy man léegi ku ma ne man ah man gis naa jamono joo xam ne man maa ngi dem Makka xaw ma benn pauvre koo xam ne wax dëgg yàlla nag wo ah bu ma ko joxoon li ma demee Makka de moom doon na ko arrangé lool doon na ko xettali lool foo jaar mu am te lool nag bu doon loolu la kon kon dootul aji moo tax façon yooyu noonu mooy boo bu dee nag buur yàlla yow mayul ak leeral mooy nga am ci xam-xam wala nga nekk nitu xam-xam wala nga déglu boroom xam-xam yi mooy yow nag yow doo ma sa dem Makka tamit mooy mooy yooyu xam nga dafay tuur sa xol nga daan cey waay jilee a ah, lii rafet na nga dégg gaa yi waaz yi xosfaa si gàmmukat yeeg yooyu di ko tal di ko di ko nettali fu ne te mbir mi amul benn cosaan wind nag bala ngaa dara mooy dangay dafa mooy il faut bala ngay tirer conclusion ci dara il faut loolu xew mooy ne mënoo ñëw fekk ci ay neen neen mënoo ci tirer conclusion kuy tirer conclusion ci zéro zéro rek ngay am zéro double double zéro ngay am muy ay zéro yu ron rek yu la topp waaye doo am dara kon nag affaire yi kon jar nay bàyyi xel tey seet di wéral mbir yi di seet fu mu wére mooy loolu ñun dañ koo war a xam waaye nag bokkul ci suñu culture mooy di di def li alquran naan in jaakum faasiqum bi nabain fatabayanu mooy ne boo xamante ne daa am ku leen indil ab kàccoor indil leenub ab li nga xam ne information na ngeen ko leerlu mooy tamit di doxal rek li nga xam ne moom la waa ulamaul hadith rahmatullahi alayhim di doxal mooy di xool càllalay di xool nettali lan moo ci wér ak lan moo ci wérul lu wer ñu doxal lu wérul ñu bàyyi ak noonu mu daal di dem ñu def ci poubelle bi ilal fil mazbala loolu il faut ñu am li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy habitude boobu yal nañu ko suñu borom subhaanahu wa ta'ala daal li may mu ne kon wayanhawna 'anil ma'ruf mooy ne naafiq yi ñoom noonu la dañuy tere lu baax boo fi naree dem Makka ñu ne la ah non bon yow dem Makka moo yow da koo jaragul dem Makka il faut nga nekk pas comment tu peux avoir vingt cinq ans di dem Makka loo fay def est-ce nga benn jeune buy def buy dem Makka non sa waay nag. yow xaaral ba ci kanam non bul dema ah. wa yanhawna anil ma'ruf lu baax alee ñu ne la njëkkalanteel ndax déegi moom xaarul kenn gaawal nga dem ah alhamdulillah bala ci borom borom daal di sax xiirtale ak tamit comme que am nga moyens yi ah yal na la buur yàlla nangul yal na nga dem te ñu nit bu dee masumaa dem yal naa dem yu mel noonu au lieu wax lool mais da lay découragé loo non non non non non encore jeune seen mu am cinquante ans ma non non non non regarde ton père ay yooyu ñoom ñooñu son ton grand père ak gaa yooyu façon yooyu ñoo war a dem Makka mooy di la mooy noonu la def de. kon waaye na xaw na dañuy tere anil ma'ruf koo fi nar a saraxe. boo naree saraxe kenn mu ne la ah non sa waay nag gis naa la bopp te suba ba léegi fu ñu romb ku laaj rek nga jox ko lii nag dëkk bi demewul noonu ah parce que boo naree ku tàllal nga sarax ko finalement tu vas devenir comme ah, non non non non non il faut pas di saraxe tout le temps sinon da mujj mel ni gaa yi de gaa yii nii tàllal loxo boo moyul ci ngay mujj waaye xam nga ne loolu wax lu amul la fan nga gisa kuy def ngir yàlla mujj ruiné wu ndax parce que day def ngir yàlla buur yàlla mi nga xam ne yudaa'ifu liman yashaa moom mooy fulandil ku ko soob nan fan nga mës a gise Seydina Usmaanul Mayta radiyallahu ta'ala anhu wa arda li mu joxe woon yépp gis nga benn yoon Seydina Usmaan ñàkk nekk ku nga xam ne ab ndóol la dangaa gis mu joxe ba nekk ku ndóol ah loolu mas nga koo gis mas ngaa gis sayyidina siddiq radiyallahu taala anhu warda du ñëw na jël alalam yépp jox yonente bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko tudde woon mu ne ah yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa ababakar maada abqayta li ahlik ne ko loo bàyyi sa waa njaboot mu ne abqaytu lahum allah wa rasulahu allahu akbar sayyidina siddiq yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa ababakar waaye yow sayyidina abubakar sa alal ji nga ñëw jox ma waa ana loo bàyyil sa waa kër mu ne bàyyi naa leen ak yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa laa leen bàyyil léegi da ngaa mas a dégg Seydina Abu Bakar nekk pauvre parce que daa joxe alalam ba mu dalee moom moom ba moom moom noonu la masamel avant l'islam joxe rek la dëkkoon bi l'islam ñëwee ci joxe la dëkkoon jumaay Medina waxoon nañ la am na riwaaya bu ne boo xamante ne walaw parce que loolu nag qad rawaahul Waaqidi bi sanadin da'if mu ne yonent bi alayhi salaatu keroog ba ñuy jënd pàkk biñ def jàkka ji jàkkaay Medina ji moom moo ko fay moom Seydina Siddiq en tout cas du toute façon ay mbaaxam du jeex comme li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne moom moo ci alalam ak njabootam ak lépp la ma jox waaw kon nag kooku est ce que da ngaa a dégg ñu ne kaana abu bakrin asbaha abu bakrin faqiira sayna abu bakr radiyallahu anhu mu mujj nekk faqiir moo tax naafiq yi noonu la dañ naan la é sawaay del rënkan ah, bul faut pas di di dilapider xoolal saraxe ñu tudde ko dilapider <laughs> subhanallah ñu ne waa ji dee dilapider il faut pas dilapider tes tes biens ton argent comme ça sinon tu vas devenir comme eux aywa te loolu nag moom amul njariñ gars yi faut moo tax ay termes la ñuy wax yoo xamante ne nii kalimatu xaq la waaye yuraadu biha baatil mooy waxu dëgg la mais de mooy mais ñoom liñ ci jublu mooy neen la boo gisee sax ngay dimbali kenn parce que dafa sonn nga ñëw di ko yox xaalis ñu naan non non non man je ne suis pas d'accord bon je ne suis pas d'accord qu'on de l'argent comme ça mois c'est moi je suis d'accord parce que nit ki nga jàngal ko métier moo gën nga koy jox xaalis xam nga loolu mooy ci biti nii danga naan eh waa ji wax rafet na de. c'est vrai que boo ndax dañ naan la ki nga jàngal métier moom bu ko xasee man mooy libéré nga ko waaye waa ji nga xamante ne nii da koy jox xaalis moom mu toog rek kooku noonu moom du libéré wu mukk xam nga loolu ci biir day rafet mais loolu mooy jublu ci lool de moom lenn rek la da ko waxe noonu ngir nga bañ a joxe l'essentiel moom li ko metti mooy di joxe looloo ko metti moom du joxe waaye nag bu kenn joxe ci wetam kon wayan hawna anil ma'ruf ñoom naa fi qii noonu lañ fi nekk di tere lu baax lu a def lu baax clignotant de defal attention attention alerte boo ko fi defee tey nga koy rëccu joo xamante mooy mooy gars yi noonu lañ mel léegi nag buñ ñëwaatee ci ñi nga xam ne ñooy les fanatiques ñi nga xam ne dañ naan la waaye lii day wane ne xam du baaxul waaw parce que suñu boroom dafa décrire naafiq yu góor yu jigéen ñi mu ne ñoom dañuy digle lu bon tey tere lu baax mu ne wa yaqbiduna aydiyahum di téye mooy dañuy xabdu ñun tudde lii wa dañuy xabdu wa yaqbiduuna aydiyahum ñu ne dañuy xabdu wal iyaadu billah ñooñu gis nga bu dee waa ji wax lool moo ko tey ah xaw ma moo conscient na ci li wax mooy ne kooku dafa bokk ci suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne fa man wa man kadiba ana kan moo dàq tooñ te sax dafa amul ku dàq tooñ ci nga xam ne day duural buur yàlla di ko waxal loo xam ne ay nar la du dëgg parce que ku toog ne buur yàlla lool la wax moo ne wa yaqbiduna aydihum mooy dañuy xabdu loolu la ci wax loolu lay wax naan gaay mooy gaay mooy naafiq bu ñuy julli dañuy xabdu wal iyaadu billah mooy gaay te gars yi am na leen di gëm ah, man li ma ci metti parce que dañ naan ay ustaas lañu wala ay diw lañu diw ñooñu du ñu naada mooy ñooñu duñu ñu lenn laa wax gaa yooyu ay gaa lañ ñoo xam nañu jara mettre en cause lañu ñoo xam nañu ñu jara duut baaraam lañu yëgal nit ñi seenu kàccoor teg seen wax yi ñuy wax. kon wa yaqbiduuna aydiyahum lii suñu borom di wax ñi nga xam ne bu ñu wootee ci naafiq mooy kon mooy li ñu la wax sànk rek ci wàllu sarax yeeg wàllu azaka yeeg action de bienfaisance yeeg chantier l'islam yi dara lañ dul joxe bu joxe jotee moo tax tabu wa yaqbiduuna aydiyahum benn naafiq joxewul dara mooy ne dañ doon ut ay ngànt parce que jamono ji daa fekk sa'atul usra jamono la joo xam ne dafa tombeek nag mu nekk jamono ju metti moo tax loolu lañ doon bu booba tax ñenn ñi joxewuñu un nii deux joxewuñu daara fifteen joxewuñu ko parce que dañu ah gis ngeen nim deme de jamono neexul de àddina neexul ak nii suñu commerce bi doxul de mbir yi doxul de xewa zamanul eh, usra ci lañu ne lool moo tax wayoq bi dunay diehum yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan man jahaza jaysal usrati ghafara Allahu lahu am naa fiq xam nga ne doo ko dégg ki jóg mooy Usmaan al-Mu'taa sayyidunaa Usmaan al-Mu'taa radiyallahu ta'ala an ibn Affaan radiyallahu anhu moom moo jóg ak ñu mel ni ñoom comme ni ñu koy gise ci kanam kon suñu Boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne kon gaa yi ñoom munaafiquuna yi noonu la def de wa yaqbiduuna ñuy tee aydiyahum seen loxo yi mooy duñu jot dépenser ci yoonu yàlla jamais nasullaha waaye nag duñu ko dépenser mais buñ leen tuddee ay xawaare ay tànn béer ay ngumbe ay concert ay journée de l'art de sàngam yu mel noonu nag nga gis ñuy jaayuk man ak tabe di signer chèque yi di joxe mbir yi ñu naan euh, bërigo kii bii de dugub bii bu dee foo xam ne dugub lañ fa soxla ah, allaaji diw ndax naa naafiq day fexe ba dem màkka bu dee man na ko bu ko defee nag gis nga allaajeem googu ni mu ci saware te akamu cee moy képp koo xam ne woo na ko ne ko woowe ko turam te boole woo ci allah ji ji sax mu mere la ne la yow mii danga maa xeeb danga maa mere rek danga maa soxor li nga xamante ne mooy sama demu Makka gee tax waxuma alxaaji bu dee jigéen la it comme ni wa al munaafiquuna wal munaafiqaat kon ñoom ñoo yem moom nag bu boobaa lañ lay def bu dee ndaw si moom mooy gis nga al mooy ajaawam goo gële alxaajaam goo cëy boo ko waxul jaral na cee xeex jaral na laa ñare jaral na laa bàyyi parce waxoo ko al waxoo ko waxoo ko ngoog bés boo ko waxul mu mer parce que loolu ci ñoom seen dem màkka yi fokk titre yooyu ngeen leen waaye ah, moom yooyoo ko neex bés boo ko waxul nag jaral na laa mere de waaw moo tax ñoom ci futilité yi lañ ne mooy yooyu moom ci la ñuy ngooy du ñu joxe jame ci jame ci turu yàlla mais nag bu ñu leen tuddee benn benn gàmm nag wala benn cant nag daal di leen ne nag ñoom nag ñooy parrain bi é bu boobaa ñu joxe ku gis nag foog ne dañuy joxe ngir yàlla ndëgate yoo seen réputation la ñuy joxe ndax moo tax ñuy joxe parce que dañuy kontaan ndax ay way gars yi may nañ leen tribune boo xamante ne tribune boo xamante ne nii ñoom oustaz diw dëkk bi dinañ woo gaa yi kilifa yépp teew ñu bind ca kaw baas ba wala ca gannaaw bind ko bind bu leer bind ko ci carton d'invitation yi ne leen sous le le parrainage de monsieur de Alhaj wala de Adja diw moom de moom lañu ñu mbir moo parrainé mbir yi bu ko defee mu ñëw daal dafay defub discours wàcce fa nag ya wàcce fa boisson bi wàcce fa ceeb bi wàcce fa suukar si gaa yi naan alaaji mooy Ousmane um tey ndekete yoo yaa ngi eh, yaa ngi wax lu subhaanallah wal iyaadu billah kooku naafiq bu toll noonu nan la mën a nekk sayyidina Usmaan xalifatu rasulillah wa sahaabi rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu naan mooy Usmaanam tey aka tabe comme Ousmane gars yi itaan wana déet bàyyi leen leen di wax Seydina Ousmane sori na waa jii de xam nga ne moos <laughs> naa fekk bi yéen yéen yéen kii retour sur investissement lay def lii muy def yëpp mooy tagg yéen koy tagg ak tamit le fait que business am day dox après mooy yooyu yëpp ay saa yi da ciy jouer mooy wa yaqbidu aydihum ñuy téye seen loxo mais ci côté chantier yu baax yi la ñuy téye seen loxo de waaye chantier caay-caay yi moom la ñu buñ nee defar leen jàkka ji waaye jàkka ji def sawaay ci la ñu ne boobu ba léegi manula àgg ah di ñu sàkkoon ak ndimbalu ko waaye lu waaye man rek bu ñëwee dina joxe mais li muy joxe booy bu ñëwee ba ñàkk pexe moom di joxe léeg-léeg sax mu joxe lu bari gandu enveloppe mais loolu mooy buur yàlla taxul loolu buur yàlla day considérer ne kii xabada boobu xabada yada ya yada yi moom dafa dafa téye loxoom mooy joxewul dara parce que inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ndax suñu boroom subhanahu wa ta'ala yonent bi salaatu wa salaam na dafa teey te du nangu lu dul teey mën naa dóorub enveloppe parce que man mooy amul pexe parce que bon ñoom imaam ak ñoom ñépp ñoo def délégation ñëw seet si ko moom alaaji diw parce que kat dañoo jàpp ne ah lii nag suñu ah, waa ah, ah, jàkk ji wala suñu école bii ñu nga xam ne dañ koo bëgg a def di fi jàngal nit ñi alquran ak li nga xam ne mooy mooy li jëm ci wàllu école week yi ñuy jàng xam-xam yu mel noonu ak tamit li jëm ci wàllu ay géographie ak histoire ak yu mel noonu léegi mooy amatul pexe parce que gars yi ñëw nañ nag mu señi sec bi mooy yooyu yëpp buur yàlla day considérer de toute façon waa ji fi dara kon nag mu ne woon nag naa fi xiyaa moomu mu ne kon nasullaha dañoo dañoo fàtte yàlla moo tax boolewuñ yàlla ci dara ci seen lenn boolewuñ buur yàlla ci seen lenn moo daaw nag fanasiyahum borom bi subhanahu wa taala daal di jëflanteeg ñoom jëflanteel koo xam ne da leen a fàtte mu ne innal munaafiqiina dëgg-dëgg naafiqi humul faasiquuna ñoo ñu génn topp ñoo génn ci diine ci kufru mu ne allahu al munaafiqiina wal mu ne wa'ada allahu almunaafiqiina walmunaafiqaati walkuffaara naara jahannama xaalidiina fiihaa hiya xasbuhum wa la'anahum allahu wa lahum cadaabun muqiim mu ne wa'ada allah buur yàlla de dig na gis comme que gaay nii lañu mel mooy gis nga leen seen dara baaxul moo tax buur yàlla ne wa'ada allahu almunaafiqiin su boroom bi subhaanahu wa ta'aala dig na al munaafiqiina naafiq yu góor yi wal munaafiqaati naafiq yu jigéen yi wal kuffaara ak xam ne ñooy kuffaar yi naara jahannama muy yéefér yi naara jahannama dig na leen ñoom ñépp safaraaw jahannama xaalidiina fiihaa fa dañuy sax hiyata safara soosale hiya xasbuhum moo leen doy de moo doy comme ñoom li nga xamante ne mooy pay mooyu mbugal mu nga xam ne moom rekk a leen doy de toute façon ñoom leneen laa yasanuhum illa naar ñoom dara yaatuwul ci ñoom dara manu la nekk seen mbir lu dul safaraaw jahannam wa la'anahum allah te boroom bi subhanahu wa ta'ala daal dina leen daal dina leen euh, rëbb wala hum dañeel na leen adaabum mbugal muqiimum boo xam ne bu taxaw la bu sax la de mooy mbugal mu sax daal dina leen di yem moo tax naafiqi suñu boroom subhaanahu wa taala ñoom li tax duñu génn safara mooy ni ñu jikkoo la ndax képp koo xam ne dafa dugg dafa dugg safara te ay bàkkaar kese tax mais loolu mooy kufru nekkul jikko ci moom mooy kooku bu demee safara it du fa sax mooy foo jaar moom safaraam dina jeex ndax kooku moom safaraam foo jaar dina jeex suñu boroom ta'ala comme ni nga xamante ne noonu la ko suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nettalee ci xadiisam yi ci xadiisam yi këne am na ñu nga xam ne dañuy génn biir safara dugg biir aljana parce que ñooñu mooy bàkkaar yiñ defoon bu leen suñu borom amul dara façon njéggal gum leen jéggal yawmal qiyaam ba bu dugal leen safara mooy bu ñu lakkee ba bàkkaar yoo jeex dañuy génn ñooñu seen safara day fay noo moo taxit ñoom safara sañuy nekk safara ku faar yi bokkuñu de mu faar ñoom seen safara moom du jeex moo tax mu ne moom gaa yi lahum ñeel na leen azaabu mbugal muqiim boo xam ne mooy daa'imun saabit mbugal la moo xam ne day sax te day nekk loo xamante ne nii daa'im la day sax mooy bu éternel mu ne kalladiina min qablikum kaanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwaalan kaanu ashadda minhum quwwatan wa akthara amwaalan wa awlaadan fastamta'uu bi xalaaqihim fastamta'tum bi xalaaqikum kamaa stamta'a allaziina min qablikum bi xalaaqihim wa xudtum kallazii xaaduu ulaa'ika habitat a'maaluhum fid dunyaa wal aaxira wa ulaa'ika humul xaasiruun suñu boroom ne kalladiina gis nga misaal naafiqi daal te lii nga xamante ne moo leen nara dal ci mbugalum àddina ak alaaxira nekkul lu dul kamaa kem ni nga kalladiina mi daloon ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon ci suuf si da doon jaay caay caay di weddi boroom bi subhaanahu wa ta'aala ak ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam te ñoom nii sax xamuñ ne kaanu ñu leen jiitu woon te ñu mbool ma mbugaloon leen kaanu nekkoon nañ ashadda minhum minkum quwwa ñoo leen ëppoon yéen naafiqi yëg leen ne ñoo leen ëppoon ñoo ñoo leen ëppoon doole wa akthara amwaala te ñoo leen ëppooni alal lañ doon drainer ci ay alal wallahi borom bi subhanahu wa yëgal na leen ne loolu amu ngeen ko woon de physique leen ko gënoon a boo ñoo leen ko gënoon a dëgërle ñoo leen gënoon a physique ñoo leen te ñoo leen ëppoon awalal wa awlaada te ñoo leen ëppoon ay doom kon nag yéen fasamta'u bi xalaaqihim ñoom nag ñoom gaayoo yële nga xam ne ñoo leen jiitu woon na fi ma jaar ñoom amaana bu ma leen waxee fi ma jaaroon ak ñoom yéen ñii dina tax ngeen génn ci caay-caay gi ngeen nekk ak ci seen ngeen xam ne moom ngeen nekk kon mu ne leen ñoom nag ñoom ñoo nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon tamam tama defoon mbugaloon leen finalement ñooñu ñoo leen ëppoon doole de te ñoo leen ëppoon alal ci doom fastantahu ñu ne woon rek nekk ci àddina bi di bànneexu kese bi xalaaqihim ci si leen soneen boroom daal di leen xéewale ci àddina bi mooy seen paar bi mu amee mooy bi muy wax naan comme li mu waxoon ne wama lahum min fil axirati min xalaaq mooy ne gaa yi fii seen mbir yëpp àddina mais buñ ñëwee alaaxira du ñu benn paar du ñu fa am benn benn benn benn du ñu ko fa am mooy duñu leen jox dara mooy amuñu benn cër fi nga xamante ne nii mooy alaaxira lool nag la ne gaa yi nag gaa yi leen jiitu woon fastamta'u ñoom dañ leen ne ay aywa bànneexu leen fa fastamta'u aywa bànneexu leen bi xalaaqihim ñoom dañoo bànneexu woon bopp bi xalaaqihim te la nga xamante ne mooy seen paar la leen suñu borom joxoon ti muy muy ziinatu dunya muy li nga xamante ne mooy taar taaru àddina mooy da leen a joxoon li nga xam ne mooy euh, tartaaru àddina bi xalaaqihim kam bi xalaaqihim kama samta nga xamante ne nii noonu la ñu noonu la bànneexu woon ah mu ne kufaar yi lay wax ne yéen munaafiquuna yi fastamta'u aywa aywa aywa bànneexu leen bi xalaaqihim ci li nga xamante ne mooy seen part bi ngeen am mooy ba bànneex li ngeen am yóbbu leen ay wa fasamta'u bànneexu leen bi xalaaqin mooy gaay noonu lañ defoon de fasamta'tum yéen ñii nag ay wa bànneexu leen bi xalaaqikum ñoom ña fi ñeen fi jiitu to istamta'u dañ doon bànneexu bi xalaaqihim ci li ma leen defaroon ci ci ci li nga xamante ne mooy mooy bànne mooy mooy seen paar seen wàllu ci taar ta tóor tóor yaa dina kon nag yéen ñii jaar ci seeni tànk kon nag fasamta'tum ay aywa bànneexu leen insikaroo bànneexu leen bi xalaaxikum ci li nga xamante ne nii mooy seen paar bi ma leen defal fii muy seen àddina rek ngeen ama kamaa kenn ñi nga xam ne samtia alladina min qablikum ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon comme ñoom ni ñu bànneexu woon ci seen àddina bi topp mboo mboo sóor geeg po ak li nga xamante ne mooy wax lu amul rek ñoom it dañ doon xuus ci loolu ah ci lii lañ ñeneen da doonoon bànneexu bokk ci bànneexu àddina yi rek ñoom neexation yi rek la toppoon waaye ay yàlla lii xaraam nii dagan naam yooyu moo doon nekkoon seen dernier souci ñoom daal li dagan mooy li tegu seen seen seen <clears throat> seen loxo fekk teguwul seen loxo daal man nañ ne xaraam na waaye bu ci xasee tegu ak nu mu ci tegoo loolu mooy lu baax kon mu ne comme ñi nga xam ne ñi leen jiitu woon noonu lañ bànneexu wa min qablikum leen jiitu woon bi xalaaqihim ci seen paar ba ma leen defal waxutum ñu daal di woon xuus kalladi comme ni ngeen xamante ne comme ni nga xamante ne leen ci loolu xaadu ngeen xuu ngeen xuus yéen naa yi mooy ne gis ngeen ñi leen jiitu woon non seulement dañ doon bànneexu comme yéen ni ngeen di bànneexoo kon nag bànneexu leen comme ñoom ni ñuy doon bànneexoo waaye waxutum dañoo xuusoon ci lan ci wax ju amul ak wet di nga xam ne mooy buur yàlla ak yonentaam yi ak nekk ci caaxaan ñoom ci loolu lañ doon xuus de kon nag yéen nag ko nag xuus leen ay wa xuus leen comme ñoom li ñu xuuse woon ndax yéen seen résultat yi benn lay doon ulaika ñoo ñële sori nañu ci ci ñi nga xamante ne mooy ci mbon habitat ñoom la daal di màbb amaluhum fi dunya wal axira lépp loo xam ne sax dañ doon dañ koo def ngir borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala nee nangu ma ci dara <clears throat> waaw nanguwuma ci dara mooy ñooñu la mabb amaaluhum mabb na daal dinay simpeeku daal di mabb amaaluhum seeni jëf fi duniyaa fii ci àddina wal aaxira ci al aaxira wa ulaa'ika te ñoo ñële humul xaasiruuna dëgg dëgg ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo perta mooy ñi perte dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ndax gaa yi loolu la mooy topp leen rek seen tànk de toute façon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ko walladi nafsi biyadihi latattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in wa baa'an bi baa'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh loolu nag gaa yooyu mooy comme loolu rek la alayhi salaatu wa salaam waxoon na ko tey hadiis yi gisoon nañ ko moom sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam keroog ci Hunayn ba ko gaa yi di woo ca yoon ya naan ko ij'al lana zaata anwaatin kamaa lahum zaatu anwaat bi ñu jógee makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima di dem tooy di dem hawazin di dem xunayn ngir xare yeeg xaw ghazwatu hawazin dareeg waa hawazin te xunayn mu gis ñi nga xamante ne mooy lenn ci waa quraysh ñi nga xam ne tulaxaaw yi bi ñu gëmee yàggul ñu daal di romb ñoo xam ne dañoo gis seen garab goo xam ne moom lañ doon jaamu ca jaahiliya ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme que léegi tuub nañ nekk ci lislaam faj'al lana zaatan wa defal ñu garab goo xam ne moom it moom la ñuy jaamu kama lahum comme ñi nga xam ne ñoo des ci seen ñoo des ci seen kéeféer gi comme ni ñu amee garab gii di zaatu anwaat ñu koy jaamu suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon allahu akbar laqad qultum kalladhi wa qad qultum kama qaala alladhi kama qaalat alyahuudu li muusaa ij'al lanaa aalihatan kama ij'al lanaa ilaahan kama lahum aaliha mu ne allahu akbar ci yéemu waxoon nañ la alayhi salaatu wassalaam loolu moo doon sunnaam bu yéemu woon da doon allahu akbar bu kontaanoon it da doon allahu akbar loolu yu mel noonu la doon wax ak lépp loo xam ne day jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ñun moom ay jaaf ay cëm oh waaye yuuxu jibale loolu du sunna quoi ay jaaf ak dóor dëw fi tëb yuuxu tànqal nit ñi fëgg fii yooyu yëpp ay affaire la comme mais de toute façon comme que gars yi ñu koy def mooy bon c'est bon sax ñoom ci caaxaan yi ngay gis buñ taa buñ dugalee bii nga gis gars yi tëb yuuxu dal fële waaye waaw bon noonu la woon <laughs> ñoom nañ def loolu quoi mais yooyu seen affaire la <laughs> mais ñun moom na lii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam <clears throat> mu ne wax ngeen comme li waa yahuudi waxoon waa sayyidina Muusaa ala ibni imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ne woon defal ñu ab yàlla comme ñoom ni ñu amee ay yàlla mu ne leen yéen innakum yéen ay nit ñeen ñoo xam ne tajhaluuna da ngeen a réer de yéen naka leen seen borom di di di di muccale ci ci Firawna ak yam doon jaamook ay ñoom Osiris ak Isiris ak Amon Ra yéen ngeen ñëw amu ngeen dara lu ngeen di wax ñu rëccal leen ngeen ñëw fii amu gis nii rek naan suñu borom defal ñu ay yàlla comme ni ñeene yàlla waay waay loolu yéeme na de yéen da ngeen a réer kat ndax gaa yi la xanaa xamu ngeen ne ñoom dañoo sànku suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon julin ñi ne leen di ngeen def ngeen wax ngeen lu mel noonu ci la waxe woon ci occasion boobu la waxoon woon walladi nafsi bi yadihi xadiis buy wax sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal dina koy solo mu ne moo ko nettali mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na walladi nafsi bi yadihi wat naa nga xamante ne nii sama bakkan mu ngi ci loxoom muy boroom bi subhaanahu wa la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum mooy di ngeen topp waat naa ne di ngeen topp yoonu ñi nga xamante ne nii mooy <coughs> euh, yoonu doxalinu tëralinu modelu ak li nga xam ne mooy mode de wu ñi nga xamante ne nii ak rawatina nag si wàllu pas-pas ak jaamu ak yenn yi nga xam ne dañ koy def tam tamit muy laal pas-pas sanana yoonu alladina ñi nga xam ne xam ni qablikum ñoo leen jiitu woon xatta ba di nga xamante ne nii shibram bi shibr mooy boo tàllalee sa baaraam yi boo tàllalee sa baaraam nga écarté ko comme noonu noonu mu ne diggante ñaa baaraamu dee bi ah, muy ak ak ak bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy kii bi ibham bi boo ko kiiwee moom boole mooy boo tàllalee ñaari baaraam yi sa ba loxo boo ko tàllalee baaraam yooyu mooy extrémité ñaari baaraam yu toll noonu mu ne lu toll noonu di leen topp lu toll noonu wa ziraan bi ziraan mooy lu toll ni ziraan mooy sab fi comme booy ci rek booy jàpp fi ngay raxas catu baaraamu loxo bi ba ci conc bi lu toll noonu yi di ngeen ko di ngeen ko topp gaa yi de mooy yéen daal fu ñu teg seen tànk wa mooy ba mu waxoon fële ne naalam bi naa waaw gisoon nañ ko keroog bi nga xam ne ci la ñuy gis ci li nga xam ne moo jëmoon ci wàllu est-ce que mën nañoo mën nañoo jullee ci jàkka joo xam ne dafa am ab xabru wala est-ce que ab xabru mën naa nekk ci jàkka loolu gisoon nañ ko dañuy wax i waxu al imaam ibn al qayyim al imaam ibn abd al barr al andalusi an-namari rahmatullahi alayhi mu ne di ngeen leen topp hatta law daxalu <coughs> ba ni nga xamante ne nii bu ñu duggoon juhra dabbin bu ñu duggoon kàmbu li nga xam ne mooy mbëtt la daxaltu moohu di ngeen ci dugg naafiq yi nag ñoom bu de façon ñoom ñoo ko gën a symboliser mooy ñoom dañoo def moo tax mu ne yéen di ngeen def ni gars yi defoon de toute façon fastamta'u bi xalaaqihim kama fastamta'tum mu ne fastamta'u bi xalaaqihim fastamta'tum bi xalaaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi xalaaqihim wa khudtum kalladhi xaadu mooy gars yi noonu lañ def rek nit ñi la doon bànneexoo lañuy bànneexoo nañ doon xuuse nañ doon xuuse rek mu ne ñooñ yépp nag habita amaluhum seeni jëf daal dinay màbb daal dinay simmeeku fi duniyaa ci àddina wal aaxirati ak al aaxira wa ulaayika te ñooñee humul xaasiruuna ñooñi perta mu ne alam yaatihim nabawu alladina min qablihim qawmi nuuhin wa aadin wa samuuda wa qawma ibrahim wa qawma ibrahima wa ashaabi madyana wal mu'tafikaat atatuhum rusuluhum bilbayyinaati famaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun mu ne alam yaatihim nabawu alladina min qablihim mu ne moo ñoom ñii yéefu ku fa mooy naafiq yi xanaa ñoom di weddi yonent yi alayhim alsalaatu wassalaam xanaa da leen a dikkalul nabaw mooy xabaaru alladina ñi nga xamante ne min qablihim ñoo leen jiitu woon ci suuf si te doon def comme ñoom ñii li nga xam ne noonu lañ def ci weddi gi nga xam ne moom la ñuy weddi rusulullah di weddi yonent yi suñu boroom yi subhanahu wa taala mel ni ñu ne ko ñooñu leen jiitu woon ñooy ñan mu ne qawmi nuuhin mu ne mooy waa kër sayyidina nuuh ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam wa aadin ak waa aad waa aad ñooy ñan mooy waa kër yonente yàlla Huud ñooy yonente yàlla Huud waa kër aad di ñoom ñoo ñële ñoom xamoon nañ leen waa aad mu ne ñoom xanaa ñoom seeni xabaar ñii ñépp da leen a dikkalul waa kër yonente yàlla nu wax moom ana nan lañ leen def seeni xabaar nan lañ def ba ñu weddee suñu boroom subhaanahu wa ta'ala nettali na ne ko ñoom moom li leen rey mooy ndox ma mooy tuufaan ba mooy mbënd ma moo ñëw daal di leen alak ñoom ñépp ñi nga xamante ne dañ ko doon weddi kon nag ñeen na ngoog wa aadin ak di waa ñi nga xamante ne ñooy kon sayyidina Hud ñoom gis ngeen ngelaw la nga xam ne mooy ku ñëwoon ray leen ñoom ñépp mooy moo leen faatoon ñoom waa kër sayyidina Hud ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam wa Samuud ak waa kër Samuud ñoom ya xaw galay malaaka ma daldi yuuxu mooy waa kër sayyidina Saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam xanaa yëguñ woon ne waa kër yonent Yàlla Saalih it weddi woon nañ ba pare daldi cor gëléem ga fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawwaahaa wa laa yaxaafu uqbaahaa xanaa yëguñu ñooñu ñoom ni nga xam ne noonu lañ leen mbugale ñoon waaye wa qawma ibra wa qawma ibrahim ak waa kër sayyidina ibrahim ak way ñoñam xanaa yëguñu ñoom it ñu defoon muy namruud muy namruud ibn kanaan alkanaaniyu mi nga xam ne moom suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ba mu yónnee sayyidina ibrahima alxalil ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam daf ko weddi suñu boroom far mbugal ko wa ashaabi madyan ak waa kër madyan muy waa kër sayyidina shu'ayb alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne ñoom bañ leen rëngi-rëngee gis ne mu tar moo dal ma nga xamante ne mooy waa kër yonente yàlla Shuayb wal mutafikaat <coughs> mu ne al mutafikaat ñooñ nag ñooy ñan ñooy waa kër yonente yàlla <coughs> mooy waa kër yonente yàlla Luut mooy dëkkam yoo ñoom waa kër yonent yàlla luut ñoo ñële nga xam ne ñoom nan lañ leen faagaagale woon ba ñuy defum ngóor jigéen nga xam ne ñoo ko fa njëkk a indi mooy ñaay ñi nga xam ne ñoo njëkk a indi ak ngóor jigéen ci kaw suuf ñooñu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ñu naan wal mutafikata ahwa fa huwa fa ghashaha ma ghasha fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara mooy gaa yoo yële nga xamante ne nii dañ nee na wooy waa Sadum nga xam ne suñu boroom dafa dëpp suuf si ci seen kaw dafa wëlbati suuf si ci seen kaw ndax lu bon ya ñu doon def mu ne ko ñii ñépp ay peuple lañ yoo xam ne xanaa naafiq yi ñoom dañoo xabaaru ñii da leen a dikkalul atatuhum ñoom ñii ñépp rusuluhum dikkalul na leen seeni yonent bil bayyinaati ci yu leer yi muy aaya yi nga xam ne maa leen ko yónni yónni leen jox leen ay preuve yu leer yuy wane ne ñoom maa leen yónni fama kaana allahu li yadlimahum lañuy nag ni ma leen bugale bul dégg kenn ku nekk ci ñoom c'est sévère non suñu borom nag ah gars yi nag leen leen teg moom vraiment c'est sévère quoi suñu borom ne déet fa ma kaana allahu li yadlimahum borom bi masula nekk nekkul koo xam ne nekkul loo xama nekkul woon ne moo leen tooñ de jamais buur yàlla tooñu leen dim leen mbugal leen noonu rek sans rien déedéet te dañu naan bu leen mbugaloon noonu jaan yépp bu leen borom bi subhanahu wa ta'ala <coughs> boole woon mbugal loolu du ci moom borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye ci ak maandoom mooy dafa def ne du mbugal nit ci lu dul loo xam ne ci preuve lool moo tax mu ne naafiq yi maa leen di defal lii rek bu leen seen alal yi falaa tu'jibka amwaaluhum walaa awlaaduhum innamaa yuriidu allahu an yu'adhibahum bihaa fi dunya wala fi dunya <coughs>